Euh, ci bërëbu yonte yàlla Suleymaan alayhi salaatu dafa am solo suma ma fa bëgg a leeral moo taxoon wéye wax bi budul génération bii may waxal bu ëllëgee ngeen doon ambassadeur Seydina Mohamed ngeen taxaw defendre lislaam bayit bi nga waxoon léegi mooy sadiqi yanubu sharru anni yal na yàlla fay la sa xarit mooy kii fexe dindi noone guñ la noone sa soppe mooy fexe dog sa digganteeg lu lay lor sa am di jàmm mooy ki lay protéger alquran yàlla xas na ko protéger ba pare xam nga lii yàq diina gi bu doon ñaar la ñay yàq ca biti xammee nañ leen mën nañ leen gàllankoor waaye li gën a bon mooy ñi nekk ci biir diina munoo ne duñu jullit ngir baatu laa ilaha illallah nit munu ko wax nga àtte ci moom ne yéeféerlu ah? ki nga xam ne ni ngay julli lay jullee ni ngay woor lay wooree dafay génnee azaka da daje moom ci jàkka yi dafay aji màkka ne kooku du jullit tooñ la wax lu jaaduwul la waaye ay jëfu borom boo ko gisee nga xam ne kii dowul kuy dundal diina waaye kuy dundee diina la ah lañ ko fal fal googu lay moolal waaye waxatul ngir sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam du jomb dañ ko def député wala def ko ambassadeur wala def ko ministre wala def ko sénateur wala def ko conseil technique attaché des cabinets comme pal yi xam ngeen ko du jomb benn pal lañ ko pal wala mu yaakaar ñu fal ko wala fa ma nekk bu ma waxee lii dana neex président wala dina neex ministre bi wala dana neex député bi ëllëg bu ma amee gàmmoo enveloppe million daal di ñëw ay million ñu may ma ay 4-4 ngay firi alxuraan lu mu la neexee di araamal li yàlla daganaloon di daganal li yàlla araamaloon lii moo tax may tudd bérébu Souleymane ndax fan yi ngeen yëngu bi ci réew mi ñuy wax ay estati estati bi taxawuma jógloowu ma du ma ci tontu yàlla tontu na ca jeex na toog leen ngeen seet ñi ko def fan la ñuy mujjee. billahi wallahi tallahi giñ naa ci alquranul karim toog leen ngeen seet seen borom fa ñuy mujjee wattaqu yawman na fi ilallah bés boo demee ba tëdd sa lal sa dernier nokki di dikk gisatoo déggatoo yàlla won la sa dund yëpp fi nga jaar. voilà le film de ta vie fi nga jaaroon yëpp sa dund ngi ni nga gis fi nga jaar keroog ngay xam ne ndeke def naa musiba li ngay bëgg ma delluwaat àddina rek daal di rectifier lii kon coow bi jaru ko dem naa bay dégg ñu naan am na benn réewu arab kilifa gu mag gu fa nekk moom nangu na lii te kilifa googu dama ko xam-xam gu wér demoon na bay naan alquran nañ dindi qul huwa allah nañ ne allahu ahad rek nañ ne bismillahi huwa allahu ahad ne na yàlla Muhammad la doon waxal moo tax mu ne qul kon qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi falaq qul yaa al jaratu ko nañ ne bismillah yaa ayyul kaafiriin wala bismillah a'udhu julli dana wax loolu kon buñ nemee bay naan kooku d'accord na ci li fi am kooku kooku mooy l'islam wala alquran mooy l'islam kon yonent yàlla Ibrahim ñu ne statue yi amoon ci jamonoom dafa araam ndax dañ ko doon jaamu ñu ne yonent yàlla Souleymane estati yi amoon ci jamonoom daawuñu ko jaamu moo tax dara nekku ci kon estati buñu ko dul jaamu dara nekku ci lii lañu wax hee déglu leen yonent yàlla Ibrahim ba mu ñëwee ne jàkk estati yi dafa ne mahazi tamasila antum laha akifun estati yi ngeen di jaamu lan la dem leen jàng al waa dem leen jaamu al waahidul ahad al fardu samad al hayyul qayyum allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad tawhid la leen woo dem leen wéetal yàlla ngeen bàyyi haasi tamasil ñu dem ci àll gi bala muy ñëw mu gor yépp ba mu des benn ba mu ajal ko semmiñ bi ba ñëwee ne kan moo def lii ñu ne dégg nañ benn xale goo xam ne lii rek la bañ ñu dem andi Ibrahim ne ko yaa def lii mu ne laaj leen ko mag ki du jomb dafa fiire yu ndaw yi mu rey leen gisoo semmiñ mi ngi ko gàlloo mu ne ko yoo xam nga Ibrahima kii mënut a jóge fa mu nekk mu ne kon kenn yéen a dof jël ay bant yatt ko jël ay xeer tabax ko jël ay weñ suude ko ne mooy yàlla xam ngeen ne yéen ñu dooye di ngeen antum laha aakifuun yii ngeen di jaamu itikaaf mooy daakaa mooy daakaa ci wolo lii ngeen di jaamu dafa araam ñu ne kon statue boobu moo araam ndax dañ ko doon jaamu ñu ne statue yi ñu tudd ci yonte yàlla Suleymaan dara nekku ci daf dafa ne jinne yi yàlla def ko tàggataloon jinne tàggatal ko nit lépp lu mu bëggoon jinne yi dañ koy def lu mu imaginer ci xelam rek imagination bu munti def jinne yi dañ koy appliquer ñu ne jinne yi dañ ko doon tabax la ay statue ah statue yooyu dara nekku ci bu bonoon Suleymaan di wax jinne yi nañ ko defal esthétique boobu moo tax ñu nangu nguuram lii ki doon firi lii la xamul esthétique boobu moo tax ñu nangu nguuram mu génn ci nguur ga dem te ca tefes ga doon mool président bu mujjee di napp ci géej loolu jàmm li ko àndi loolu loolu jàmm kon li ñu tuddee def naa recherche ak islamologue la téere sangam nee na arab diw nee na boo demee euh, diriw sangam ay esthétique mi ngi fa te ay jullit lañu ya'maluuna lahu maa yashaa'u min mahariba wa la ñu ngi koy defal ay jàkka ñu ngi koy tabaxal ay mihrab ñu ngi koy tabaxal ay pekk di ko tabaxal ay estati tabax estati boobu benn yoon la amoon de benn yoon la amoon ay estati te benn yoon la amoon te ci lañu nangoo nguuram pour ngeen dégg lii ma bëgg a ñu dellu ci usul ci lislaam dafay am loo xam ne benn yoon la amoon waaye dafay mel ci xel luy répété wu la gisoo boo demee màkk ñu ne na nga sànni ci jamra est-ce que Iblis ñu ngi fa ba léegi ñu koy sànni ah fi mu amakumañ jamra sànni ku dem aji màkk da nga dem mina def fa ñaari fan wala ñett fan di sànni jamra ndax Iblis mi ngi fa ñu ngi koy jam ba léegi benn yoon la woon ba mu fa nekkee mooy bokk Ismaïl ak baayam eh, di jam foofale looloog léegi ñaata junni at la passé ni ñaari junni at waaye ba léegi ku dem danga ko sànni kon solo sa nekkatu fa waaye mbir maa ngi fa at bu nekk ñaata million ñooy sànni jamra te kenn moo doon sànni iblis te jamono jooju la te loolu deñ na waaye ba léegi ñu ngi koy def kon estati boobu la dow ne saa su nekk jinne yi dañ ko doon tabaxal estati dégg leen li ma yo doow ne saa su nekk lañ ko doon tabaxal estati waaye benn yoon lañ ko tabaxal estati yooyu la ana lu ko waral mbokk yi Souleymane dafa doon jihaad mu jihaad benn dëkk eh, dee bu metti am fa Souleymane bugg a raxas seen xol mu takk doomi buur ba gannaaw ba mu dee Seydina Muhammad defoon na ko ca Xaybar ci atum juróom ñaareel ba yonte Yàlla Muhammad tojee Xaybar jël na fa soxna suñu tuddee safiyatu ah safiyatu mooy jigéen boobu nga xam ne ñeenti junni saal yi tàndorma mi ngi ko amoon moo doon kurusam du tëdd mukk bu du mu tudd ci yàlla kon ñuy di kurus tamit kurus ci jamono sayyidina Muhammad la jiitu ba ko yonte bu gisee mu jóor ay saalu ma càmmoñam ndeyjooram teg saag bi càmmoñam bu bu yëkkatee bi ne subhaanallahi dugal ci saako bi alhamdulillahi dugal ci saako bi wala ilaha illallah allahu akbar mu dugal ci saag bi ba mu jeex mu sog a tëdd yonent ne ko da bëgg a dugal sama diina lu ci nekkul mu ne ko déedéet nit dafa lot dafa teel a jàng jëm ci noflaay man nag man nisër ci yàlla ne sama nopp di du laal njeganaay mukk budul ñeent junni saalu tàndorma yi ma tudd ci yàlla Seydina Muhammad ne ni ama zikru as-subha gën ci xéwal tudd yàlla yi kon mooy bu ànd ak kurus ba ah te sunna mooy lu mu deful waaye saxal na ca keneen mbaa mu def ko moo te borom téere baa ngi koy woy ne wa kam min sahaabi yusabbihu bin nawa misla abi hurayrata wa safiya kon yonte yàlla suleymaan ba mu tojee réew moomale buur ba dee na ci weddi yàlla mu takk jabaru buur bi andi ko dëkkam soxna sa su rafet la su jekk la su taaru la waaye suleymaan te am jàmm ci moom soxna si dafay jooy guddi di jooy bëccëg mu neexal ko ci ay wurus ay or lu lu zabarjat mar marjaan lu mun a luy takkaay jox na ko ko luy lekk jox na ko ko néegam loo xalaat ci teraanga defal na ko soxna si taxul mu doon nit mi ngi jooy rek mu ne ko yoon nag loo bëgg mu ne ko xam naa ne sama baay mënut a ñëwati àddina ah xam naa ne sama baay mënut a ñëwati àddina waaye comme yow nga am nga ay jinne te jinne yi dañoo xarala dañoo bëgg sama melokaanu baay ak samay baay tëx xam ngeen baay tëx moo ñu bokk ak baayam ndey ak baay wala ndey mu ne suñu waa kër daal samay bàjjen samay mag samay rakk ñi dee ci xeex bi yëpp jotu ñoo tuub ba ñu dee ci xeex ba ñu defal ñu tamaas ci la seeni sama biir saal fii sama biir wurmbal jinne yi defal ko estati papam bàjjanam ay yaayam ay baytaxam ñi dee ci xeex bi yëpp def leen leen tamaasil yu bëree bëri ci appartement ndaw si ndaw si bu jógee suba balaa muy def la mu ñëw toog di wéttaleku ci ñooñale waxuma jaamu ko de di wéttaleku ca ñooñale bu buggee tëdd mu del soit di wéttaleku ci ñoom belu tollook ñeen fukki fan yàlla ne Suleymaan mbir xew na de mu ne ko lan mu ne ko fi nga toll ak ki nga doon ay estati nekk sa kër nit ñi di ko wéttali ko musiba dikkee na la de waxul jaamu de xaw ma ndax dégg nga li ma sëriñ bi doon wax loolu la doon wax naan estati yooyu bonuñu yonent yàlla yonent bu nekk amoon na secret Muusa yatam nga la yoroon bu ko sànnee mu nekk jaan ah Isa loxom ba la yoroon bu laalee ku gumba nga gis bu laalee ku gaana say baaraan bi bu laalee ku tëx nga dégg Souleymane yàlla ñu ngi ko mayoon jaaro jaaro googu fiir mi ngi ci loxoom bu ne waaw ñëpp ne waaw bu ne déedéet ñëpp ne déedéet waaye buy dugg wanag comme dafa ànd ak turu yàlla daf koy bàyyi ci wetu soxnaam mu dugg laata muy génn am benn junne jinne bu jël melokaanam comme kakataar ni muy soppalee ko rek daal di ana sama jaaro ji soxna si jox ko mu dem toog ci kaw siisu Souleymane Souleymane génn ana sama jaaro ji soxna si ne ah yéen jinne yi lii moo leen dese di jël melokaanu Souleymane bëgg a aaki moo këram bi daal di woo jinne aha ñu jëflante moom jëflante gu metti nan la mujjee ca waax ba kon buñ ne statut Souleymane amul benn problème statut bi tax buur ñàkk nguuram muy napp foofale bu mool yi dikkee mu dimbale leen ba seen gaal yi génn ñu jox ko ca xéewal ga mu jaay bii jën toggee ko bii jën fan ya ñu jaamoon xërëm ba statut ba ba mu jeexee fan yañ ko doon ko ba mu jeexee nattu yàlla jeex na jinne gi daal di naaw sànni ba jaaro bi ci bi géej bi ndeke jën walla na ko kero ba mool yi génnee seen gaal ba may ko jën mu jaay bale def ko ay rënd xam ngeen rënd rënd wala naare fin comme batan ni ngoyow ni fenwul rënd beneen jën bi ba mu ko xottee biiram rek mu fekk ca jaaroom mu defaat ko ci loxoom ci la delloo ci nguuram ga mooy bésu tey gi kon lan moo wutale estati Muusa estati euh, yonte Yàlla Ibrahima ba ak Suleymaan bi wallahi alal bi ñu def ci lii man bu tàbbiwoon sama loxo ay jumaa laa koy def ak i jàkka def ko ay jardin d'enfants def ko ay orphelinat ay jirim nekk ci yóbbu ko ci hôpital yi nit ñi fajoo ko def ko ci lycée yi xale yi daal di am ay livres fay professeurs yi bor yi topp réew mi ñu fay ko. bu dee touriste la touriste yi li ñuy yàq moo ëpp li ñuy dugal ah suñu diina gi ñuy yàq suñu xelu doom yi ñuy yàq seen col yu bon yi feebar yu bon yi mu ne dollar la ñuy dugal lan mooy dollar yal na yàlla dimbale ñaaram fii laa bëggoon a leeral ña doon dagan araamal estati yu ibrahima ya antum laha akifuna di dagganal yu euh, suleymaan ya benn bi rek la de bu bële kay moo gën a dangereux ndax xañ na buur nguuram kon ñi tam nañ leen bàyyee seen lii ba seet fu wànnanti du mu jëkk ay bëtam yàlla dimbale waawaa ci bés bi ci la yàlla labalee firawna ca géej ga firawna mi nga xam ne li mu bëggoon moo yàq diina yàlla gi ci bésu tamxarit la ko yàlla musalee ci ci ci la yàlla alage ci géej googal ci bésu tamxarit ci yàlla musalee Seydina Muusa alayhi salaam ci géej ga waaye bésu tamxarit Seydina Isa ci la juddu woon ci lañ ko buggoon a daaj ci kurwa ba yàlla musal ko xam nga li ñu naan 24 décembre ci la Isa judd dafa am ñu ci ànd am ñu ci ànd même yi am na ñoo xam ne feetooguñu Noël seen Noël mi ngi ca kanam. 31 décembre bii ñu naan ñu ilaan ca lañ ko ngénte am na catholique ko nangul Isa ci wàllu calendrier jant bi xamuñ kañ la judd daf leen réeré xeeti catholique bu nekk rek am na bés bu mu ne Noël la waaye mbokk yi Noël dafa aram ci ummatu Muhammad julli di ci jënd ay cadeau. jullit yi jox seen njaboot cadeau ci Noël wala ay feeti catholique yi la def dafa araam de boo ci toggee rek boo ko lekkee sa def màbb la kan moom musa gis gàmmu Seydina Muhammad catholique def ci tant rey ci ay gàtt di jënd ay malaan di ko defal ay doomam kan moom musa gis loola le Noël kan moom mus kan moom musa gis gàmmoo catholique def ci tant ah di ci def ay jàng di xottil ay doomam waaw ñoom ñu am ful la suñu bos ñu bàyyee ñu ko ñun lu ñu yóbbu ci bosi catholique yi ñun lan la ñuy feetu Noël ah jour de l'an janvier Pâques Pentecôte Ascension Toussaint ah, lan la lan la ci xeetu Muhammad moom xeeti Muhammad li ñu moom mooy tabaski korité laylatul qadr nisfu sha'ban laylatul isra wal mi'raj tam xarit lii la lislaam am bu ñuy def cadeau nañ ko def ci bés yooyu bu ñuy def xumbaar nañ ko def seetal katolik ni mu néewee waaye bu bés yooyu jotee nga foog ne réew mi yëpp catholique lañu ay jullit yu yées moo fi bëri lu ñuy maasale bañ ñuy maasale bu doon ñun dañoo néew nga ne lañu masla waaye néewuñu nañu toppatoo suñu bési te bàyyi leen seen bési naan ngalax bi ñuy def dara nekku ca kan moo ne dara nekku ca lu tax ñu def ngalax ba seetal cause bi tax ñu def ko lu tax ñu naan lu ñu rend ci ay dëj yi dafa araam lan moo araam ci xar waaye li tax ñu rendi ko moo tax mu araam uhilla la ghayrillah ah, wa ma uhilla li ghayrillah fañ ko rendee moo tax dëj waxuma dëj ku faatu nii rek de waaye dëj yi ñuy tëgg ko fecc lañ ca rendi na araam la xar musta araam bu lu mu midd waaye xar bu ñu rend nga ne araam na ca lañ ko rendi moo tax mu araam kon ngalax yooyu ñuy wax du cër jullit de du cëru jullit de ñun aljuma lañu moom tabaski lañu moom léegi ma motal pour ñu naa naafila bu ñu tasaaroo bu doon sama sago la ma yaatal ko waaye waxtu bi dafa mel ni bugg na ma dab kon dégg nañu loolu euh, tam xarit moo am waaye janvier février mars avril dëgg la jant bi la àndal ci lim waaye catholique yi ñoo ko andi de xeet bu nekk da nga amoon sa at boo demee ci grec yi dañoo am seen at boo demee ci latin yi dañoo amoon seen at boo demee ci bouddhis euh, bouddhisme dañoo amoon seen at waaye at bi yàlla tànn mooy tam xarit màggal gammo rakk gàmmo rakkaati gàmmo maami koor ndeyu koor ah, baraxlu koor korite digg tabaski tabaski lii la yàlla tànnal xeeti Muhammad am na ku ñu naan tey ñaata la ci weeru nangam ci jullit yi xamu ko te jullit la de waaye boo ko laajee ban la ci weeru tubaab mu daal la ko waxal colonisation moo ñu alak tegoon fi ñoo xam ne ay réactionnaire lañu dañ doon delloo xeet bi ci gannaaw jëlee leen seen diina waa yóbbu leen seen diina yal na yàlla may jëmm yoo xam ne dañuy yaatal diina yonte yàlla Isa ci bés bii la judd woon ci lim bi ànd ak weer bi waaye ca lañ ko bëggoon a daaj ci croix ba yàlla yëkkati ko yàlla yëkkati kon yi xewoon ci tamxarit yi ma ci mën a tënk mi ngi noonu la balaa ñuy jubli ci naafila bi bés bii ca Karbala ci lañ faatoon Seydina Xuseyn waxtu bi jot na dégg ngeen ko ci rajo bi wax naa ko waxaat ko kon ci bés bi la xewoon bés bi la lu métti loolu xewoon ci lislaam lislaam du ko fàtte mukk te al Xuseyn yowmal qiyaamati mooy magam di alxasan ñooy sang waxambaane aljana yi alxasan ak al mus na ñoo ñëw ci Seydina Muhammad ne ko maam kan nga gën a bëgg ci ñun Muhammad ne keroog njàqare di kenn ma munu maa ne Xasan Ousseynou mer munu maa ne Ousseynou mer te ñoo bokk ndeeg baay munu maa jur seen yaay Fatimatu bintu Rasul mooy seen yaay Seydina Ali di seen baay mu ne ma toog a Jibril ñëw ma ne ko aha yow yàgg nga ci yoon dama am de benn problème man maay waxee noonu ngir ngeen dégg waaye Muhammad du waxee ni Muhammad waxam ëpp na lii mu ne ko waa nga nag mu ne ko lu xew mu ko ñii de dañ maa laaj kan laa gën a bëgg yow mi nekk asamaan loo ci xam mu ne ko Muhammad maa gën a réere xanaa man laaj rabbul izzati subhaanallah ci la Jibril jooye laa fami ba yegg foo xam ne alamun maa waraahu alamun alamul xaq ba loolu amee ci la laaja yàlla yàlla na ko demal ci aljana am na garab bu ñu tuddee Tuubaa yàlla na ci yàlla boole yaa rabbi garab googu ci kër Seydina Muhammad la sax jullit bu nekk banqaasam dugg na sa kër te benn banqaas bu nekk mën na am fukki xeetu meññeent da nga benn banqaas nekk banaana nekk mango nekk guyaab nekk uul nekk ditax nekk danq danq xam ngeen am baa fo li ntabali ngele mel ni ditax am na koo xam ne këram benn meññeent rek lay am yàlla nañ ci yàlla musal am na kuy am fukk am na kuy am téeméer eh, ñi gën a bëri la yàlla nañ ci yàlla boole mu ne ko demal foog nga jël benn pom nga yóbbu ko mu andi pom ba mu ne ko pom bi na nu ma koy def mu ne ko na alxasan toog alxuseyn toog nga yëkkati pom bi sànni ko ku mu daanu ci kawam kooku nga gën a bëgg subhaanallah yonte yàlla Muhammad ndeysaan tàmbali yaramam di yëngu ngir bëggul kenn jooy bëggul ay xeetam mu féewale leen yonte bëgguloon musiba bëgguloon bala mu taxaw eh, daal di bàkk yàlla daal di kañ yàlla jooytu ci yàlla toroxlu ba euh, xolam tooy lool mu daal di bàyyi pomba ba pomba ñëwee bay bëgg a daanu ci kaw kenn ne tàcc xar bi daanu ci kaw alxasan bi daanu ci kaw alxuseyn subhaana zil mulki dañ ko boomoon waaye alxuseyn dañ ko boom tey la woon moo tax yonent ne bu ñu duggee aljana waxambaane yépp seen sang mooy alxasan ak sang nag foog yàlla def ci preuve de moo tax mu dee ci xare ku dee ci xare shahid nga aljana nga jëm yàlla andi preuve bi teel balaa ñuy dem aljana ndeysaan keroog metti na keroog mboolem xeetu Seydina Muhammad yi fa nekkoon faat nañ leen ñu góor ñi Zeynul Abidin rek moo ci desoon ak kii Ali la tudd waaye dafa niroon ak Seydina Muhammad ñu tuddee ko Zeynul Abidin moom la faras dax doon woy ah haza allazi ta'rifu al-batha wal baytu yaarifuhu wal xill wal xaramu ah ba mu aj see màkk kenn mënta am foo jaar moom mu yegg sax ñu bàyyil ko yoon bi benn waay daal di laaj buur bi ne ko kii kan nga yow ngay buur bàyyiwul na nga wër kii ñëw ñu bàyyi ko mu wër mu wër mu ragal kii kii doomi sëtu Seydina Muhammad la balaa ñu koy bàyyi topp ko balaa ñu koy bàyyi moom buur bi mu ne xaw ma ko faras dak ne ko xamoo ko du ko wàññi dara haza wabnu fatimata in kunta jahilahu bi jaddihi anbiyaullahi qad xutimu ne ko kii mooy seetu fatimatu bint rasul yonent yépp ci maamu kii lañu leen mortale wallahi yal na yàlla fay leen ya rabbi ci la jëlee xaalis bu takk mu jox ko Farasdak Farasdak ne ko déedéet man tagguma la ngir am dara mu ne ko déedéet ñun ahlu bayt la bu ñu joxee dara dootuñ ko jëlee te yóbbu ko leew na la yal na yàlla fay leen keroog alxuseyn sonn na sonn boo xam ne ñu rey daal ko jàmb daal ko wuruj daal ko wor ndox maa ngi nii sax ci naan tuñam yépp wow ba mun na leen xacc ni mun na leen xànc ndeysaan doomam bi di xataraayo ngir marte mooy Abdullah ibn Husayn mu yëkkati ko ne eh yéen jullit yéen mbokk yi man Husayn di baayam bu ngeen ma mayul man ma naan xanaa xale bi nga xam ne liir la amatul meew mi mu naan amatul ndox mi mu naan ngeen may ko mu naan am beneen waaye bu ñu tuddee Husayn waaye Husayn boobu du siin de saad la mu xacc xeej xeejam daal ko dóor ci xale bi mu sarfale deret bi waaye tuuru ci kaw alxasan mu ne xuz wasqi haza jëlal li nga nandale ko mu teg xale ba ndek sedd na ne ko nañ la rawale mu ne euh, belu yàlla dogal waaye nangu naa bés bi ci la toogee euh, ñoom euh, gaa ñooñale di ubaydallahi bun ziyad bun abihi daal di ñëw song ko ñoom shammar ibnu zi jawzan benoon lañu daggee boppam muy bés bii di bésu Karbala bopp bi ñu yóbbu ko yóbbul ko ñoom njobooti Muawiya te ñoom dañoo yàgg xiiroo ak ŋaayoo waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam depuis ci bani Umayya euh, ak ñoom Abdu Shams yooyu ak ñoom bani Hashim coow dafa yàgg seen diggante kilifteef ñëw mënuñ ci dara ñu bokk bokkul ci fekk bokkuñ ci ah Al bopp bi yaram bi ñu ko suul ca Kufa ca réewu Irak man gis naa ñett bérab ziyaare naa ko nee nañu ay boppam ñoo fa nekk boo demee ci babul paradis ci jaamil umawi ca Damas réewu Syrie nee nañ fa lañ ko fa lañ sul bopp boo ñëwee ci Asqalaan fii ci Palestine te Israël nangu ko nee nañ fala la bopp bi nekk yàlla na ko yàlla delloowaat xeeti Muhammad sallallahu alayhi wasallam boo ñëwee ci Égypte nee nañ bopp bi fa nekk li métti na ci bés bii la xewoon waaye am na ñu naan bésu tiis la kenn waru cee def dara. Cheikh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu yal na yàlla taas ci barkeem mu ne bu doon bésu rey wax Huseynu tiis lay doon mu ne altina bi Seydina Muhammad faatu woon kon lan lay doon kon nañu oyofal mbir yi te ñu dégg masala yi suñu dundeen ci diina dina rafet yal na yàlla dimbale euh, fi may mujjee mooy samay ndénkaane ñu soog a julli rakk yi ñu yeeweeku ngeen toog fi euh, jàng alquran dellu ci yàlla xar fi bernde ngeen xéewlu ñaanalante ngeen soog a delluwaat ba déwén incha allah taala euh, mooy euh, maa ngi waxtaan ak euh, mbokki sëriñ si ndax ñoom la jaam yi yaakaar bu ñu diglee ñu def bu ñu teree ñu bay ñoom ñooy doomi ñu baax ñi ñooy doomi ñu tedd yi ñooy doomu ñu yiw yi ñooy ñi yàlla nangul ñooy ñi yàlla dénk jamono sa maam mi ngi fi woon ku baax la sa baay mi ngi fi woon ku baax la nga wuutu ko fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaat wartabu shahwaat dama bëgg ngeen jàng ko xam ne lii alquran la ba bàyyi ya demee am doom yu leen wuutu demuñ ca demuñ ca mihrab ya jiite ji demuñ ca minbar ya xutba ji waaye ñu ngi ca tribune ba ca mitin yi ñu ngi fa ñuy signé ay combat ñu ngi ca làmb ja ne sama xarit la moom ministre daf ma woo ma seet si ko ñu ngi toog di ñaan audience pour gis président bi ñu ngi dem kër gouverneur ngir gis ko yëgal ko gàmmo gi ñu ngi kër sous-préfet li lépp sëñ saan koy def ñu ngi dóor marto rek dem ci réew arabe ay jirim laa yore ay jumaa laa bëgg a taxaw boo ñoree ne ko dabaj sa poos di jënd ay kaat kaat di tabax ay këru coquillage rek di takk di fas mbokk yi wattaqu yawman turja'una fi ila allah na ngeen fàttaleku bés bu ngeen di dellu ci yàlla da nga tëdd na ñareet sa dara yëngootul sa bët gisatul sa nopp déggatul sa làmmiñ waxatul dootoo génn dootoo lekki dootoo jabato jabaroo ak kenn tey da wàcc lal bi yaa ko jëndoon danga génn kër gi yaa ko tabaxoon da génn dëkk bi te notable nga woon fii ñu buutu mbaay la gas ba mu ko ne la yalax ci biir tabaxal la jënd fukki junni dërëm ci karo rek daal la ko defal wut benn table rek ne ba la judd ba sàngam la day rahimahullahu dem seen yoon ñu takkaat say jabar dawalaat say oto say chèque ñu génnee ko doon na ko yaa ngi ca mbal ba ñoom ñu ngi ci bànneex président mooy kan nit la liir la woon néew lay mujjee diplôme ya bu deeyee nay doctorat nay agrégation nay maîtrise nay licence nay DEA lépp ci saal ba la koy bay wala ca bureau ba mu wàcc bàmmeel yow sëriñ bi alquran bi nga yore du la bàyyi mukk ba nga jéggi siraat mu teg sa loxo ci loxo Seydina Muhammad nga dugga moom aljana ana ban médaille moo gën a rëy lii ànd ak xaadimu rasul lan moo gën a rëy moom ànd ak Cheikh Ibrahima Niass lan moo ko gën a rëy ànd ak Cheikh Sadou Abi ànd ak Cheikh Amol Fouti ànd ak Alhaji Malik ana lan moo gën lii ku am lii ana looy wutati ah imam Junayd xam ngeen imam Junayd mooy raisu tariqul qawm sufiyanke yi kilifa la seen biir jaamukati yàlla bu rëy la bu waxoon a nit ñi daanu moom imam Junayd euh, bu waxoon rek doomi aadama yi daal di xalangu duñ mën a dékku kàddoom ngir nuurul iman leeru yàlla gi nekk ci xolam moom imam Junayd bu waxoon mu jaaxal ñépp yàlla dogal li mu xamoon ci fànnay xam-xam li mu xamoon ci fànnay xam-xam fi mu tolloon ci yàlla ki mu doonoon amul benn nitu yàlla budul nangul nga ah sufiyanke bu magoon la bàyyi toppoon na li fi gaañi bàyyoon ngonk saxaaba yooyu ñoom abu darda sufiyanke yooyu ñoom abu hurayrata abu zar al-ghifari ñoom abu musa al-ashari ah seen dono gu mag googale ci tariqu suufiya imam junayd ah ba mu faatoo am kenn ku ko gis ci ay nitam ah. ne ko yow eh, ana ana ban cër nga am ci yàlla ah ana ban cër nga am ci yàlla moom imam Junayd mu tontu leen ne taaxat tilkal ishaaraat taarat tilkal ishaaraat wa taaxat tilkal ibaaraat wa gaabat tilkal ulum wan dasarat tilkal rusum fama nafaani illa ruqayat kulna narka'uha fi fi sahar moom imaam Junayd mu ne sama xam-xam yu fës yooyule sama doole gu yaatu gi ma amoon ci alquran sunna sama firnde yi ma doon joxe sama junj yi ba ma wàccee bàmmeel dara si loolu wëllu siwu kas aaya yi ma doon julli xaaji guddi ñoom ñu dong ñoo ma wëllu si kon xam-xam bi lu mu yaatu buñ ci jaamul yàlla kesel asamaan suy xiin di dënn te ndox wàccul lu ko béykat di doyee garab gu ne lëndëng amul meññent guñ cay lekk boroom jobot lu mu koy doyee kon xam-xam bu ñu doon jaamoo yàlla lu muy jëri seetal jëmm ji ak xam-xamam bu rëy nee na xam-xamam yooyu dara wallu siw ko ci biir bàmmeelam bu dul kas aaya yim kas rakka yi mu doon julli ko ñoo koy kon mbokk yi jaamu yàlla rek mooy jëriñ sëriñ la waliw la xutbu la doomu diw la sëtu diw la euh, shérif la bambara la ka lii jëriñ doomu aadama mooy jaamu yàlla rek wa maa umiru illa li abdullah muxlisina lahu din xunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa zalika jaamu yàlla rek boo doonoon doom Seydina Muhammad te jaamoo yàlla yàlla amul soxla ci yow yonent yàlla nuux doomam mi ngi yeewoo safara jabaram di waa waahila mi ngi yeewoo safara jabar yonent yàlla luut di waa ila dañoo jegante comme caw ak jaw comme gay ak géy waa ila ak waa waahila ñoom ñoom ñu ngi safara daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata luutin kaanataa tahta abdayni min ibaadina saalihayn fa xaanataahumaa fa lam yughniya anhumaa minallaahi shay'an seen jëkkër jëriñu leen dara ci yàlla safar lañ jëm te seen jëkkër yonentu lañ woon kon sama maam waliw sama baay waliw jaamoo yàlla fa mu jëm doo fa jëm nitu yàlla yi dañoo yore lonk ak roq boo jaamoo yàlla foo munti nekk bu yeboo ngay sët sëtaat ñu lonk la nga ñëw boo doonoon seen doomin ngay mooy yàlla ñu jël roq bi jëñax nga daanu ñoom du ñu ànd ku lu jaamu yàlla dégg nañ kàddu gi kon euh, ci jeexal mooy maa ngi feeñal benn mbégte mbégte goo xam ne sant naa ci yàlla lool mooy kenn ci doomu cheikh al islam alhaji ibrahima ñas yàlla nañ ko yàlla fayal yaa rabbi ambassadeur bu Seydina Muhammad sallallahu wa sallam dama dégg ñu jottali mi ne doomam nee na nañu dajaloo ci peyu Seydina say peyu Cheikh al Islam na julli di ñëw ñu woon addina bi réew mi ñu naan Suisse la mu def ñun julli di ànduñ ci du lu baax balaa muy law ndax l'islam dafa tàmbalee daw jéego yi metti di dugg ci réew tubaab bi tubaab yaa ngi tuub rek moo tax lu yëngu rek ñu ne julli dee ko def ngir tilimal suñu image ñi bëggoon a dugg te duggaguñ ñu ragal a dugg. occidentaux yi noonu la ñuy def ci l'islam lu yëngu rek bomb te ñoom ñooy def bomb yi de ñoom ñoo koy def de waaw ñooy def ay bomb ñooy def ay explosion ñooy def lu nekk bu ñu paree ne euh, diw moo ko def andi benn tuuri julli du jomb ko ñu neexal la sax ngir mun a yàq image yu islam. ña tuubagul te bëggoon a tuub ñu ragal ne diina diinaay fitna la nañ ko bay dafa am réew réew mu ñu tuddee Suisse réew mu am jàmm la woon banque mondiale fa la nekk seen capital mooy Berne waaye seen dëkk bi banque yi nekk mooy Genève ah walla banque mondiale walla budul banque mondiale tamit banque yu bari fa la nekk ñu bari fa la ñuy denc seen alal yi ngir ñongal ko ngir réew moomu dafa jub dafa am dal ñu dem réew moomu ñeenti jàkka moo fa nekkoon jàkka bu nekk am sooro ñu dem na gis waa réew maa ngi tuub di tuub ba ñu am téeméeru jumaa tey ak juróom-ñaar lu tàmbali ci ñeent dem ak ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ñu tiit nag dem ci assemblée bi ne benn jumaa bu mu fi amati sooro ñu daal di woote ñu gañe ñu ne kon jumaa ci des bu ñu amati sooro fan yi maa ngi dégg benn doom ci doom yi bàyyi ña si ku baax yal na ko yàlla gën a dimbale euh, yoon bi baayam nekkoon yàlla na ci gën a sax mu ne nan nit ñi ñëw ci pays Cheikh Ibrahim ñu wax ci boo demee France ñu ne julli di buñ def ay fulaar ah am na kuñ ci rey Allemagne deful dara jël fetal rey ko ngir fulaaram boobu rek dem nañ ba léegi ñu naan ay sooro bu mu amati Suisse doomi baay bi woote man de maa ngi koy ñaanal yàlla maa ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ko yàlla man musuma teganteeg moom loxo gis ko jaxaral musuma ko gis waaye kàddu gi tax na man ma sopp ko ngir baayam lii la doon dund bàyyi ñas kenn musta joxoñ l'islam bu dul demm na sa baaraan bàyyi balaa nga doon wax ci lislaam da doon xalaat am na ku nekk Sénégal de bu ñu waxee mbaa ñu def rek danañu song Jean Lefebvre mus na fi songu diina bàyyi tontu ko mujj na Jean Lefebvre yàqu lañ ko tuddee sax yàqu na walla Jean Lefebvre nit la woon dafa mus a wax yu diis ci diina lislaam bàyyi taxaw moom wax lu diis défendre lislaam moom yàqu na lañ ko tuddee sax yàqu na fu ñu mus a tudd dara ci diina ñoom la Marx bàyyi tontu na leen ñoom Lénine Lénine mooy ki nekkoon Union soviétique moo defoon révolution ba mille neuf cent dix daal di def Russie andi communisme Karl Marx ñoom euh, Lénine ñoom Staline jàpp ñoom Napoléon Bonaparte empereur yooyu bàyyi def leen tudd benn benn benn ci téereem naan duñu dara xalaati nit kese la li wér mooy kitaabun min allahil jalili jalaluhu qadimun baaqin laa yaxaafu zawala bàyyi lii la wax ne ne li ngeen yore du dara ay théorie la dana xewi dana dem ba beneen génération ñoo sànni ko nee na lii dëgg mooy benn rek mooy kitaabun min allahi al jalil jalaaluhu mooy téere yi bawoo ci yàlla te mooy subhaanahu wa taala mooy alquran téere bi nga xam ne qadimun baaqin la yaxaafu zawala du ragal dara fii lay nekk fii lañ ko fekk lañ koy bay mag ñu baax ñu alhaji Abdou Aziz foo laaloon diina mu jóg lu xewoon bëgg a jur musiba mu taxaw waaye léegi seetal yàcc yàccaara la koo ci gis muy dem nga foog ne benn saaku namman lañu sol mbuy mbuyaan rek li leen neex mooy ay oto fale lañ ma woo ñu ngi may jox nangam ñu ngi may defal nangam diina gi buñ ko doon mabbu seen yoon nekku ji ñoom nañu am kër yu rafet ay oto yu rafet ay enveloppe yu duuf rek lii mooy ban diina baay Cheikh Ibrahim Niass demoon na bay naan falaw sawaruni fi lxaqiqati falaw sawaruni fi lxaqiqati lam yaraw siwa sax si mahmudin bihi natamattaw nee na man baay bu ñu ma fatoon kenn du feeñ bu dul Seydina Muhammad wax na dégg ngeen wax lam yaraw siwa sax mahbubin bihi natamattaw nee na kii sama bànneex sa mooy sama soppege te mooy Muhammad buñ ma foté woon buñ ma portélé woon buñ ma dessiné woon ki cay feeñ mooy Muhammad bëgguma kenn ku lu Muhammad kooku kan lay jur na ngay dem di caaxaan moom bàyyi dem bay naan fàttali ma bayit bi isa saara xayru naasi surtout waraahu fa in xalla yowman fal mashiru baidu nee na fu yonent bi teggi tànkam ma teg fa sama tànk fu yonti bu demee ndeejoor ma demee ndeejoor bu demee càmmoñ ma demee càmmoñ bu tàllale ma tàllal bu ne tekk nag man dootuma seqeeti man yonent bi dong la lii bàyyi moo ko waxoon isa saara ah xayrul naasi sirtu waraahu fa in xalla yawman fal masiru ba'idu nañu fexee doon doonay ñooñu ah ki Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yal tas ci barkeem am nañu ñu demoon foofu ne dañoo yore benn mbootaay daal l'islam dañ ko war a nangam dañ ko war a dañoo ñëw foofu daal pour tàmbalee liggéey mu ne leen bu yàqoo de du fi waaw diine gi bu yàqoo du fi ci Touba de waaw du fi ci Touba seetal jëmmu jóg ni mu amoon fulla rek nit ki dafay wóolu boppam amana rasul bi ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi yonent bi moo njëkk a ndangu li mu doon nit ñi soog ko nangu waaye li nga yore joxoo ko kan moo koy jox xayma da nga gis jullit yi bu katolik di feetu ay Popenguine ay feneen ñu dem toog ci biir église bi luñ fay wut bu gàmmoo dikkee duñu la tàntal duñ la teew sil seen bés loo ci wut yal na yàlla dimbale ñu yàlla xii ci boppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ba mu ubbee Makka dem Hunayn mi ngi ànd ak fukki junneeg ñaar am benn saxaaba ne bu fekkoon néewaay mooy tax ñu ñuy duma kon de kenn duñu duma tey seetal àll bi ni mu feesal lépp ay jullit lañu yàlla woon ko nag ndeke mbir mi sekkëra la ci man bëriwaay taxul gañe ma ànd ci mooy tax ngeen gañe ba loolu amee saxaab ba xeex bi tàmbale rek yàlla dindi sekkëra bi dañoo tàmbale di duma jullit di tuccët tuccët tuccët julli di di daw di daw fukki junne ak ñaar de dañoo daw ba fukki nit ak ñeent ñoo des ak Seydina Muhammad mu tolloog taaha dégg li may wax fukki junne ak ñaar ñëpp daw ba mu de fukki nit ak ñett yonent bi mottal leen muy fukki nit ak ñeent moo tax ba ko yàlla di woo newul yaa Muhammad dafa ne taaha taaha fukk ak ñeent la di baatin bu xóot mooy waxaabu mooy jawaadu te boo ko fëggee rek yàlla wuyu la hmm? comme poos yu fees ngeen bëgg walla sa yi nay fees rek ah jël leen ko yaa jawaadu yaa waxaabu léegi poos fees ah wallahi mi ngi noonu la waaye bi julli di dawee Seydina Muhammad dafa taxaw naan baayam bu ndaw bi Abbas na yow sa baay sa baat dafa riir wooteel ana waa Badar ana waa Uhud ana waa Hudaybiya ana bay atu Ridwaan ana waa Baqara wootel ngir ñu dellusiwaat mbir mi sama ndam la seeta ni mu wóolee boppam mu daal di jël ay baat da ngay foog ne woy la fekk di woy alan nabiyyu la kazab aw la kazib waana ibnu abdul muttalib man yonent la amu ci benn sikk sàkk daw ngeen da ngeen dellusiwaat ba ma jël ndam man maay yàq bu mag boobale te mooy abdul muttalib du ma tuuti mu seetal dafa ba mu gënee tàng ci la gën a wóolu boppam waaye léegi buñ ne dañ lay yóbbu digg rek nga changer sa discours dootoo waxati nit ñu dëgg mukk woo nañ la commissariat nga changer discours woo nañ la gendarmerie nga changer discours na ngay dee noonu la ñuy dee ki la ci kaso bu ëllëgee ngeen bokk dend bàmmeel ñu tëj ko ci biir bàmmeel tëj ko ci biir bàmmeel bi yàlla atti seen diggante xaar ko foofal wal aqibatu lil muttaqin ñu ngi ñaan nañu ñaan ngir lii ñu nekkee te yàlla oyofal ko diis na de xiif bëri na ci réew mi nit ñi dañuy mos rek waaye regg amatul de ah? mos moo am waaye regg amatul ñoom ñu nekk ci kaw na duñ ko mën a yëg ndax kenn te jot ci ñoom waaye boo nekkee sëriñ ñii xëy diwut wut ci ndimbal da ngay dem ba yow sa bopp doo am loo jox sa njaboot kon àll bi jekkuñu de ana usines yu bari yi fi nekkoon ana entreprise yu bari yi fi nekkoon ana góor yàlla yi doon ñuqi di dimbale ummati muhammad anañu yéen góor yàlla yi eh, mbàkke ñu ngi lay ñaan eh, nangeen ñaan ci yàlla julli di am jàmm yàlla na ko yàlla def yaa rabbi di ko ñaan nit yàlla yi ak fu ñu munti nekk eh, lenn nag moo am mooy lii ngeen bàyyi ci xel xam nga da nga dégg ñu ngi def gàmmo béréb sàngam ñu ngi def daayira béréb sàngam wàcce nañu téeméeru kaamil def nañu yàlla tif million yoon def nañu yàlla nangam nangami yoon te du tee dara du soppe ah lu ko waral déglu leen moo wax leen li ko waral Cheikh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirr di sultaanul awliya di sëtu Seydina Muhammad baayam xasani la yaayam huseyni la moom wax na ko Ibrahim bun Adham di waliwu yàlla ngon ko ci waliwu yàlla yi wax na ko bañ ko laajee na yàlla moo ne woon ad'uuni astajib lakum ñaan leen ma may leen ñaan nañ ko waaye gisuñu de moo li tax li tax loolu mooy araftum rasula falam tattabi sunnatu xam ngeen seydina Muhammad te topp leen sunnaam lii moo tax seeni ñaan du nangu fukki mbir la de na ngeen ci bàyyi xel araftumu rasula falam tattabi sunnatu xam ngeen yonent bi topp leen sunnaam du dégg nañ su sunna yonent bi léegi ci kayit yi la nekk ana ñan ñoo koy doxal ñaareel gi mu ne wa araftumul qur'ana ah falam taamalu bii xam ngeen alquran te jëfeewu leen ko xam ngeen alquran te jëfeewu leen ko bu ngeen waxee ñu ne kii dey bu fekkee woon jamono Seydina Muhammad dina bocc jaasi bàyyi ko ba mu génn rek boo ko bettee fekk mook na ñoo tolloo mu teg ci ne wa akaltum ni'matallahi falam tu'addu shukraha yéen a ngi lekk xéewalu yàlla te santu leen ko yaa ngi añ yaa ngi ndékki yaa ngi reer yaa ngi wér te delloo yàlla sant yàlla doo na nga lekk ba sa biir bi ne guuj rek ngay raay di giir naa na alhamdulilah de loolu du sant yàlla de li yàlla jox delloo ko yàlla yow feebaroo fexeel bi ki feebar nga jëndal ko lu mu fajoo yooyu say doom a ngi jàng nga leen di fayal am na ko amul lu mu fayee doomam donte kenn la jëlal ko ko keneen jëlal ko keneen ñoom ñun ñu bokk jàng ah boo déggee ñu naan tamxarit nañu raay bopp jirim doowul raay bopp jirim rek de déedéet man nanguwuma ko ray bopp jirim mooy nang ko teggil coonoom amul lu mu fayee école fayal ko amul mbubb jëndal ko ñu ngi ko bëgg a toroxal jël ko nga nga fat ko sa kër boole ko say doom di leen yar di leen lexal di leen naandal lii mooy raay bopp jërëm waaye tam xarit ñoo rek nga daal laal bopp jërëm daal di ko ci juróomi dërëm kooku benn radigalas lay jël wal loolu lay jar ci yàlla yàlla yàlla na yàlla jëmbale bi mu ne xam araftumul janna falam tatlubuha xam ngeen jana te wutu leen ko moo tax bu ngeen ñaanee yàlla du ko nangu boo demee stade yaa ngi fees tepp bu dul bés bi ñëwal saañ balaa ngay tudd ba si keneen tuddal sa bos boo demee stade ba mi ngi fees tepp gaa yi di dóorante rek rakkaaju naa wax nañ dëgg dañoo rakkaaju ku rakkaajuwul doo ngeen bu taxaw ci biir mbooloo seeta jàkka yi benn sàppe du fees stade baa ngi fees tepp te dañuy fay de te jàkka ji doo fay kon gis nañu aljana te wutuñ ko wa araftumun naara falam tahrubu minha xam ngeen safara te dawu leen ko boo demee ci baal ba ñu ngi fay ay dix mille boo ànd sa jabar ay quinze mille boo ñëwee ci jàkk ji naa bàyyil sa jabar toog fa la yow nga toog mu ne ñii daal ñoo jafeñ diina nañ ñibbi waay daf koo jar seetal yàlla jaralu la loolal wa araftumu seytaana ñun ñëpp xam nañ seytaane falam bu te xeexuñu ko wa raafaqtumuhu waaye da ngeen dëppook moom bu seytaane tullee rek ngeen tàccu buñ xam Muhammad nee na nga ne kooku intégriste la gisoo sikki moom bu gudd bi intégriste la kooku usuli la moom addis yu jafe rek lay ànd yonent bi nee na bashiru wala tunafiru na ngeen di bégloo bu leen foñloo nit ñi ah wala rawihul qulub na ngeen di fiixal xol yi fiixal xol ba doo wax dëgg nee na wa araftumul mawt mawta falam tasta tastaidu lahu xam ngeen deete waajalu leen ko am na koo xam ne tey lay mujj a ñëw saañ dootu fi dikkati mukk fan yu génne ko ci li mu moom yëpp sànne ko ci gën gannaaw dëkk ba booy lekk boo gisee sax sa xel tooy nga tufli bu xale tojalee nga jóg bu ni xaaxtandikoo nga ne ko yow bàyyi lu saltali bul yàq sama lekk bi yaa ngi seexlu rek te yaa ngi tëdd biir bàmmeel sax mi ngi sa yaram di la lekk li nga doon seexlu tey sa biir yaram la nekk lekk la ba nga jeex takk ñu tàmbali di lekkante ñoom hmm? fi may mujjee li tax yàlla du nangu ñaan mooy wa taraktum uyubakum ngeen bàyyi seen ayib yi washtaxaltum bi uyubin naas ngeen bàyyi seen ayib yi topp ayib yi doomi adama gis nga diw li mu sol yëg nga diw li xew digganteem ak jabaram dégg nga keroog moom lañu buux mu daan dégg nga keroog moom lañu dóor mbéj rek ba ñum dem li ngay wax ci waajo mu ngi ci yow te yonent bi dafa ne fa tuuba liman shaghalat uyubuhu an uyubin naas wa bakat ala zanbiha waxtarada anhu an nafsul waswas nee na texe ñeel na koo xam ne ayibaam doy na ko walis ayibay nii jooy na ay ayibaam fexe na ba deng deng denc ma lii laa leen doon yebee ren bu leen seen sagala ma yaatal ko yool waaye tisbaar soreetul bëgg naa ñu julli eh, rakkaa eh, ngeen des ci jàkka ji eh, di wàccee ay kaamil jox ko Seydina Muhammad mu jox ko xeetam bi yàlla dimbale kull ummatu Muhammad buñ paree xéewal am na fi Euh, li taalibe am euh, neexul waaye lew na ngeen toog xéewlu soog a tasaara allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta alhannan almannan badi'u samawati ya zal jalali ya hayyu ya qayyum rabbana la tughayyib raja'ana sabbit a'malana iqdi hawajana allahumma salli wa sallim taslima ala khadimil hadratil qudsiyya ayna rahmati rabbaniyya amina asra ilahiyya arusil mamlakati samadaniyya bisatil khullati tajil mahbubiyyati al fatihil khatim mawlana muhammad abil qasim wa ala alihi wa ashabihi wa qana azim allahumma yassir wa la tu'assir allahumma sahhil wa la tusaqqil allahumma layyin wa la tushaddid waj'alna min ibadika salihin alladhina la khawfun alayhim wa la hum yahzanun waj'alna min ibadika salihin alladhina yarithuna jannata firdaws wallahu ya'simuka minan nas wallahu ya'simuka minan nas wallahu ya'simuka minan nas da'awahum fiha subhanaka allahumma ta'tum fiha salamun fiha salamun fiha salamun wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin